bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala nabiyina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd eh, mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu nuyu lislaam dama di assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh di dellu si waat ci sunu jataayu fajar waxtaanu fajar di ñaan sunu borom tabaraka wa taala boo dañu defal tawfiq te defal leen ko ñu ngi ci fukkeelu jotaay ak ñaar ci téere bi di ashriyaatu ibn al-Qayyim rahimahullahu tabaraka wa taala rahmatan waasi'a li Cheikh Abdul Aziz ibn Daaxil al-Mutayri xafidahullah ba tey ñi ngi ñi ngi yéen ci sabab yi nga xam ni day dimbale doomu aadama ji ci mu mën a muñ ba tàbbi ci ak mooy yàlla wala du ko tàmm tey ñi ngi ci sababu juróom-benneel bi mu ne as-sababu saadis sharafu nafsi wa zakauha wa fadluha wa anafatuha wa hamiyatuha an taxtaara al-asbaab allati taxuttuha wa tada'u min qadriha wa tuxfidu manzilataha wa tuxaqiruha wa tusawwi baynaha wa bayna as-safala neen as-sababu saadis sababu juróom-benneel bi nga xam ne day dimbale doomu aadama ji ba mën muy mooy yàlla mu neena sharafu nafsi te dëgg ak bakkan bi wa zakauha akuk cellam laabam ak ñawam wa fadluha ak ngëneelam mën naa mën nañ koo wax itam wa zakauha akuk ñawam ñaari yëpp day dem wa fadluha ak ngëneelam wa anafatuha akuk camoom wa xamiyatuha akuk jombaloom jombaloom nee na an taxtaara mooy mu tànn al asbaab allati sabab yi nga xam ne taxutuha da koy sippi wa tada'u taxutuha da koy suufeel da koy sippi wa tada'u ta muy daaneel min qadriha muy wàññi min qadriha ci darajam di sippi darajaam wa tada'u muy wàcce min qadriha ci darajaam mooy tolluwaayam wa tuxfidu tamit suufeel manzilataha wàcc waayam tam koy xeeblu koy xeeb ko xeeblu wa tusawi tam yamale digganteeg moom wa bayna safalati ak dinde ak digganteeg way suufe ña nee na lii bokk na ci li dimbale doomu aadama ci mu mana a muñ ba tàbbi ci mooy yàlla mooy mu xam ne tedd nga bakkan bi akuk ñawam akuk cellam akuk laabam ak ngëneelam akuk jombloom akuk camoom maanaam am am ay ay bañ-bañam xam yetwaa mën ko firi ay bañ-bañam yi nga xam ne ay bañam la ki daa mu am lu muy bañ loolu mi ngi nekk ci mu tànn mu xool sabab yi nga xam ne day sippi darajaam day wàcce darajaam da koy sippi di suufeel wàccuwaayam di ko xeeblu sabab yooyu mu tànn ko mu xool yum doon yemale ko ñi nga xam ne dañoo suufee te mooy yàlla yi ndax mooy yàlla yi moom ku ci nekk faaw sa daraja day wàññeeku kon jëmmi sabab yooyu yi nga xam ne day wàññi darajaam di ko suufeel di ko xeeblu na ko tànn xam yum doon yemale ko ñi nga xam ne dañoo suufe ñi nit ñi nga xamee ne ñu suufe lañ xam nga ne xel doo ànd ak ñoom doo ànd ak ñoom moom ndax ñooñu dañuy wàññi sa dignité dañuy wàññi sa personnalité dañuy wàññi itam sa daraja te daaligi itam mooy yàlla yi noonu rek la demee ñi suufe ñi nga xam ne boo ànd ak sa daraja day wàññeeku day suppiku ca suuf la jëm ku ku la gis sa xeeblu la du la du la nawloo lay xeeb te daaligi itam mooy yàlla yi noonu rekk la demee nag soo sooy ànd ak ñoom noonu rek leen demee soo ko yemaleeg nag ñu suufee ñu doo mooy yàlla su fekkee nag da ngay ànd ak mooy yàlla yi noonu rek leen demee nag moom day sippi sa daraja da lay suufeel da lay eh, wàcce kon loolu itam dama bàyyi xel la kenn bëgg ta ànd ak ñi nga xam ne dañoo kannasu ñi nga xam ne dañoo décédé ndax eh, buñ ànd ak ñoom seen dara day day yàqu noonu rek la demee nag mooy yàlla yi noonu rek la demee kon loolu itam dama ta bàyyi xel na mu ne assababu saabiu quwatu alilmi bi suui aaqibati almaasiyati wa qubxi athariha wa darari naashii minha min sawaadi alwajhi wa zulmati alqalbi wa diiqihi wa gammihi wa diiqihi wa gammihi wa xuznihi wa alamihi wa inxisaarihi wa shiddati qalaqihi wa idtiraabihi wa tamassuqi shamlihi wa dacfihi can muqaawamati caduwwihi wa ta'arrihi min zinatihi wal hayrati fi amrihi wa taxalli waliyyihi wa naasirihi anhu wa tawalli aduwwihi al-mubiini lahu wa tawaari al-ilmi alladhii kaana musta'iddan lahu anhu wa nisyaani maa kaana haasilan lahu aw da'fihi wa laa budda wa maradihi alladhii idhaa istahkama bihi fahuwa al-mawtu wa laa budda fa inna adh-dhunuuba tumiitu al-quluub yéen a sababu saabi' sababu juróom ñaareel bi nga xam ne dafay dimbale doomu aadama ji ci mën a muñ ba du tàbbi ci mooy yàlla mooy quwwatul ilmi mooy force xam doole xam xam gu dëgër bi suu'i aaqibatil maasiyati ci ñaawuk mujjug mooy yàlla gi ak mooy yàlla ak mujjam ñaaw gim ñaaw ak mbot gim mbon mu xam ko wa qubxi asariha ak bonuk jeexitam wa darari naashi ak lor ji nga xam ne dafay juddoo day soso minha ci mooy yàlla gi loolu lu mot a bàyyi xel la nee na doomu aadama ji dafa waram a xam dafa war a am xam-xam bu dëgër bokk na ci li koy dimbale ci ma mën a muñ mooy yàlla mooy mu xam xam goo xam day ànd ak force xam gu dëgër ci mooy yàlla gi ak mujjam mbon gi mbon mbon gi tekk ci mujj mujjën mujjug mujj ak mujj mooy mooy yàlla ak mujjam mujjantalu mooy yàlla mbañte gi ci nekk doomu aadama ji mooy yàlla ba ag ca mujj ca mujj ga fi nga xam ne moom fa lay mujjeeg moom moom mooy yàlla gi mbonte gi nekk ca loole mu xam ko xam gu dëgër dëgër ndax doom doomu aadama bi mooy yàlla moom mooy yàlla gi fa muy mujjeeg moom moom lu baaxut bu ko xamee rek dana mën a mucc ci mooy yàlla ak mbon gi nga xam ne ñaaw gi nga xam ne mujj mooy yàlla ñaaw na ko ak mbon jeex itam gi muy jeexital ci doomu aadama ji ndax dafa am jeexit yu doomu aadama yàlla def ci doomu aadama ji jeexit yu bon beneen bi itam lor yay juddoo ci mu yàlla gi loolu itam boo ko xamee dana ko dimbale ci mu sori mooy yàlla ndax doomu aadama ji ku man di doon bëggoo sa yaram wii ak sa jëmm ji ak yi nga xam ne yoo man la mu nekk say man-man nekk yoo xamee ne say jagle la say ngëneel la yàlla defal la bëggum muy dem mooy yàlla gi nag ki ci nekk yooyu day dem bokk na ca mu ne min sawaadil wajhi ci ñuulu xar kanam xar kanam ko xam day ñuul kukk day day tërëst bu ñuul itam day tërëst ku jàkk xam ne yow mii maanaam nekkoo ci jàmm loolu lu mat a bàyyi xel la mooy yàlla mooy kat yàlla yi dëgg dëgg dëgg seen kanam gi du neex a xool maanaam day day am ñuul kukku ci nekk ñuul nag ñaari façon la ñuuluk yëg-yëg nga xam ne boo ne jàkk xar bi xam day lëndëm këris beneen ñuul gi mooy nuurug maana boo nee jàkk xar xam nga ne kii ku baaxut la moo tax mooy kati yàlla yi seen kanam gi kenn du xam lu muy nuru jamono ji nekk rek mandargay ngi da cay nekk wala iyaazu billahi tabaraka wa taala nee na wa zulmatil qalbi ak lëndëmu xol bi wa diqihi ak xatam wa ghammihi ak njàqareem xol bi itam day lëndëm këriis waaye tamit day xat day jàq ni ko yàlla waxee kalla bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun loolu dafa firi xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam daa am bu ko firi mooy doomu aadama ji su mayee su defee benn bakkar daa am tomb bu ñuul buy nekk ci xol bi benn tomb bu ñuul bu tuubee ñu far ko bu tuubut di defaat ay mooy yàlla beneen tomb bu ñëwaat noonu lay def ba mujj xol bi ñuul kukk loolu mooy kalla barraana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun mooy yàlla gi dafa tilimal seen xol ba ba ñuulal ko kukk ci sababu mooy yàlla yi ñuy def kon loolu itam lu mat a bàyyi xel la te xol bu xasee ñuul jeex na loo man di wax dëggug déggug tëlëj lay yor déggug loo man di wax du dugg waaw day mel ni rek ab teng si boo sànni bal danaan tal tar ci ci miir bi rek daal delluwaat ci yow xol bi du dugg dara du dugg wal iyaazu billah mu ne wa xusnihi day ba toppee itam day xat day njàqare ku ci nekk xol bi day xat lool xol bi day xat lool day tiit itam jamono ji nekk xol bi day firfiri du am jàmm bu déggee ñuy wax njàpp ci moom la ñuy wax bu déggee na tëll rek lu ne tëll mu ne dam dégg na tëll rek na damm na waaw dégg tëll rek na damm na bu rombe ay nit ñuy wax ci moom ne boo demee de ñii ci man la ñuy wax bu déggee sax ay wax boo demee man kii man lay gaare waral di ab rajo sax bu ko taalul am kuy wax ne kii dem boo demee man lay wax fekk parce que yu bon yu bare bari da koo boole te yu bon yooyee benn bu ci nekk fa ko defee fu mu xam la léegi nag yu boole yu bon yooyee nga xam ne dafa dajaloo ci xol bi mu di ko xalaat saa su nekk lu mu dégg rek day xam ne moom mii jaaroon na ci lu bon lu doomu aadama ji wax di ko lu nit ñi wax ci lu bon rek day jàpp ne moom mii moom la ñuy waxal ndax lenn lu nekk rek am na fu mu ko defee woon lenn lu nekk am na. Euh, fu mu ko euh, amalee woon ci mooy yàlla yooyu doomu aadama yi wax benn bu ci nekk bu nit ci tudd rek day xam ne bii may borom du am jàmm daal wala iyaasu billah mu ne wa xusnihi akuk njàqareem wa alamihi akuk mettitam akuk mettitalam mais maanaam metti mettitoom day mettitlu mettitloom wan xisaar yi akuk takkoom mooy tëju xal bi itam njàqare da ciy nekk mettit da ciy nekk ak tëju itam da ciy nekk day takku ah du mën am jàmm du mën a def dara ci lu baax bu jugee bëgg a def lu baax sax seen xol yi kir yi day dis gan wa ida qaamu ila salaati qaamu kusaala yuraa'una naasa wala yadkuruuna allaha mooy yàlla def ci doomu aadama nee na wa shiddati qalaqihi ak tarug njàqareem tarug tiitaangeem wa tiraabi ak baj-baji baj-bajeem xol bi ñàq ji bi ñàq day day tar baj gi baj-baji itam day tar daanaka du mën a def dara su bëggee def dara su jugee rek moom day jàpp ne maanaam day tëju day jàpp ne maanaam moom ngi gi nekk ci moom day jéggi dayoo waaw du bëgg a def dara jàpp ne sax buy dox buy dox sax jàpp ne jàpp ne dara mën na koo mën na koo faagaagal parce que ñemewut li nga xam ne moo taxoon mu war a am kóolute du ragal dara ku dul yàlla azza wa jalla loola ci boppam. nekku ca moom damay ragal yàlla gi ak tënku ci ay santaaneem mooy yàlla gimi mooy yàlla moo mujj soppiku nekk loo xam ne njuuma lay doon loo xam ne da koy tiital fu mu mën di dem fu mu mën di dem guddi gi sax du ko ñemee génn boo dégg mën ah guddi gi day am na borom doon dem ca sax tey bu déggee lu la mën naa dellu mën naa delluwaat ginnaaw loolu luñ xam la ci moykati yàlla yi wal iyaazu billah du bëgg kenn di ko wax mbirum faatoo yu mel noonu xol bi day baj baj mu ne wa watama wa tamaszuqi shamlihi ak taqali ko xotti ku mbooloom ma wa da'fihi ak néew dooleem an muqawamati aduwihi ci jàmmaarloog noonam ci jubbanti ko ci daq ko nee na défendre ci xeex ak li nga xam ne moo di ak noonam noonam jëflanteeg noonam ay eh, noonam nee na mbooloom mi nekkoon ci moom maanaam yiw yi nekkoon ci moom day dàqali ko dara du du ko mën a amati day néew doole waaye itam maanaam day néew doole ci mën a jàmmaarloog noonam ndax kam jàppee noon kooku day mel ne moom moom ñoo yam rek nit ki ne su fekkee ñaar yéen a yem mooy kati yàlla ak mooy kati yàlla xalaas kenn du mënal sa sa bopp sa bopp dara bala ngaa mën a jàmmaarloog sam noonu mooy da ngay nekk ci li yàlla bëgg tabaraka wa taala moo ne wataarrihi ak futtikoom ak rafleem min zinatihi ci ab taaram taaram bi nekkoon ci moom taar bi nekkoon ci moom day waaw bu yoroon ab taar rafet lool ndax mooy yàlla jaamu yàlla day indi ab taar day indi ak leer ci xar kanam mooy yàlla nag noonu rek la demee waaw mooy yàlla moom noonu la deme moo tax borom bi tabaaraka wa ta'ala nee na yawma tabyaddu wujuuhun wa taswaddu wujuuh bis bi nga xam ne dafa am xar kanam yu weex tàll xar kanam ñuul kukk fa amma alladhina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul azaba bima kuntum taksibun ñi seen xar kanam ñuul xar kanam ñuul kuk mooy ñu weddi yàlla ginnaaw biñ gëmee ñu dañ leen bugal mooy yàlla itam kadhalik day ñuulal xar kanam waaye wa amma alladhina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah ñi nga xam ne seen xar kanam dafa wextal ñooy nekk ci yërmande yàlla mooy jaamu ko di sunu borom bi tabaraka wa taala borom bi azza wa jalla nee na simahum fi wujuhihim min athari sujud siimaahum fi wujuhihim min athari sujud boo xoolee ne jàkk seen xar kanam bi jeexi di sujud da ciy nekk dañuy leer naññi ngir borom bi tabaaraka wa taala dañ koy jaamu ci jaamu ko yàlla bëgg azza wa jal waaye bu dee ñi nga xam ne nag ay moykati yàlla lañ kadalik ñi nga xam ne ay moykati yàlla dañuy moy yàlla tabaaraka wa taala da ngay gis seen xar kanam bi du neex a xool seen xar kanam bi day ñuul kukk wal iyaaz billah mu ne wal xayrata wal xayrati nee na ak ngëlamte fi amrihi ci mbiram nee day am ngëlamte ci mbiram du mën a organiser dara ci ay mbiram ci ay caaxaan rek lay nekk bal lu bon day mujj soppi ku nekk ci moom lu baax la muy jàppee féexal xolam mooy dem ci ci bois de nuit dem ci tefes si géej gi di ànd ak xale jigéen ñi di njaalo di naan sàngara di tux loolu lay jàpp ne mooy féexal xolam wal iyaazu billah wal iyaazu billah yal nañ ci yàlla mu ne wa taxalli waliyihi ak rikkiku ak peet ak peeteem maanaam rëkkiku aji peeteem ki koy ki féetee moom wa nasrihi ak aji dimbaleem anhu ci moom ki ko doon dimbale féetee moom day rëkkiku ci moom day tàqale ko ak moom sun borom da koy bàyyi maanaam da koy bàyyi wal iyaazu billahi tabaraka wa taala képp koo xam ne ko ku daan moom la ko baax itam da koy bàyyi ndax nit ki eh, dañuy wax ne yëg-yëg dañuy sàccante doomu adama su fekkee dangeen a bokk jëmuwaay nekk ñoo xam ne ñu da a bokk ak cellaa ngi bokk ragal nda yàlla seen xol yi day day ànd bu fekkee kenn ki nag daa bàyyi yoonam da ngeen da ngeen seen xol yi day mel ne luy tàqaliko wala iyaazu billah nee na wa tawalli aduwihi ak féeteem féeteeg ak noonam al mubiini kay aji biir la wu ñeel ko noonam gi nga xam ne ne gu leer naññ la woon ci moom day féete moom tamit shaytaane wal iyaazu billah inna shaytaana lakum aduwwun mubiin inna shaytaana kaanu lakum aduwwan mubiina inna shaytaana lakum aduwwun fattaxizuuhu aduwwan innamaa yad'uu hizbahu innamaa yad'uu hizbahu liyakuunuu min ashaabi min ashaabi sha'iir min ashaabi sa'iir kon seytaane seenub lool seenub noonu bu leer naññi la seytaane nag day féetewoo ak moom muy ne wa tawaaril ilmi ak nëbbu xam-xam ba sutural suturu xam-xam xam mooy ak nëbboom alladi xam-xam bi nga xam ne kaana nekk na musta musta'iddan nekkoon na musta musta'iddan di aj waajal lahu ñeel ko ngir moom an anhu ci moom xam-xam bi mu doon waajalal bi doon waajal ngir moom bi mu doon sàkku pour mën koo xam day dëbb ci moom lu mu xam rek day da koy fàtte wal iyaazu billah moo tax talab taalibul ilm su fekkee day mooy yàlla jamono ji nekk du xam daal dara du nekk ci xol bi day jàpp ne mi ngi xam waaye su demee ba bëgga a xëcc rek xam-xam bi ba bëgg a ba soxla ab benn maaluma day sonn day xalaat ba sonn faaw mu dem ubbiwaat téere du xam dara waaw mooy yàlla baaxut mu ne wa nisyaani maakaana ak fàttek la nga xamee ne nekkoon na xaasilan di aji am lahu ñel ko aw da'fi wala ak néew dooleem wala bu loolu lu mënta ñàkk la nee na lam amoon sax da koy fàtte wala day néew doole loolu kenn tënewula ci lam xamoon ci tuuti ak xam-xam day néew doole mën na koo fàtte sax boo ko déggee man man day fan yii moom damaa xaw a sàggan yii dañoo war a xam moom bañ koy jàng ba ñuy gone li dañ daan mokkal fekk ni goneeg ba muy nekk goneeg maga ci yam moom daa fàtte rek moo tax xam-xam dëgg la koy maye. ragal borom bi azza wa jalla boo ragalee yàlla loo jàng doo ko fàtte mu ne wa maradihi ak feebaram bi allazi feebar bi nga xam ne idha stahkama bihi bu jàppande woo ci moom maanaam bu ko jekkoo foofu moom almawtu mooy dee wal iyaazu billahi tabaraka wa taala bu ko xereñee maanaam mooy bu ko bu jàppandee ci moom rek bihi ci moom foofu almawtu nee na ak feebaram bi nga xam ne bu xasee ñëw ci moom ba ëpp ko doole moom mooy dee na mu day dee moom day faatu wal iyaazu billah mooy yàlla am na feebar bu muy joxe boo xam ne bu xasee ñëw léeg-léeg ay paralysie lay doon léeg-léeg doomu aadama ji fi muy turukaayu ndoxam daanaka du mën a fi dara léeg-léeg euh, da koy def loo wala iyaazu billah mu ne wala budda kenn tënewul ci may lu mënta ñàkk la mooy yàlla baaxut mu ne fa inna zunuba ndaxte bàkkaar yi tumiitul quluba dafay rey xol ya wala iyaazu doomu aadama ji su ko bàyyee xel di xalaat. jamono ji nekk loolu dana ko muccal ci mu bañ a tàbbi yàlla yal nañ ci yàlla musal yi yëpp ay njaaxum la yoo xam ne mooy yàlla da koy indi da koy indil aji ji ci xob xolam ak ci ay cëram ak lépp sax yal nañ ci moo tax cër booy mooy yàlla taa bàyyi rek bis dana ñëw jeexit feeñ ca moo xam yëngu ko moo xam yëngu ko wala iyaasu billah yal nañ ci yàlla musal mën na caa feeñ fii yàlla nag mën na laa bàyyi ba yomal qiyaam waaye lu ci ëpp day feeñ fii